ci jotaay bi ñu weesu gisoon nañu benn mbambastal muy benn introduction jotuñu woon a dugg nag ci saar bi ndax loolu lu am solo la muy ñu wax ci idda yi kon nag gisoon nañu façon idda yi xanaa ñaar laa ci fàtte woon muy benn bi nga xamante ne nii nit koo xamante ne nii moom dafa dem ci toolu xare jullit ñi di xare ak ay yéefér ñu jàpp ci toolu xare bi yéefér yoo xamante ne nii ki jiite armée bi walla ki jiite réew mi dafa def ne ñoom ay jaam lañu mu jël jàpp ci ñu jàpp fa ay jaam yoo xam ne yu jigéen lañu yooyu mu ñëw joxe ci armée bi am ñoo xam ne dañ leen cee jox ñooñu noonu manu ñoo joteeg soxna yoo yële dara lu dul ñu daal di leen di def istibra mooy ñu gis benn moo ñu seen idda benn benn baax lay doon mooy ne bu dee ne ndaw sa gis na benn baax loolu doy na wala bu dee ne daa fekkoon biñ ko ko joxee moom mu ëmboon mooy liñ waxoon ci liy weesu rek mooy xew mooy ne bala moo jotee moom dara fekk mu imbi ba pare mooy mu daal di wasin loolu benn la mu des beneen bi nga xam ne lañ fàtte woon mooy ndaw si nga xamante ne nii moom dafa ñaan ne boroom këram ne moom dafa sëy bi mu nekk moom da cee bëgg génn moom la ñuy wax alxulu mooy simmeeku ci sëy bi bu boobaa nag foog jëkkër ji d'accord bu dee jëkkër ji d'accord na ci léegi ci kaw que ne moom lam ko joxoon ci can ak teraanga yam ko defaloon yooyoole da pare na moom ndaw si ngir delloo ko ko jëkkër ji nangu mu delloo ko ko léegi nag mu daldi sëy mu summeeku ci sëy bi kookale li muy xaar moom benn mbaax kese lay lay xaar mooy bu toogee ba gis benn yoon mbaax ba set rek jeex na mooy bu boobaa man naa sëy waate keneen walillahi alhamdu wal minna kon nag tey ñu ñëw ci saar bi suñu boroom kon di wax ne bismillahir mu ne bismillahi ci turu ki nga xam ne mooy allah arrahmaani te fees dellëg yërmande lay tàmbale arrahimi te yërmande mi yaatu mu ne ya ayyuhan nabiyyu i yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii nag asaar bii nii yii nii aay yii dañoo boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu bari dañu ne moom mu ngi wàcc ci mawlaana ibnu umar di doomi sayyidina umar di abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nga xam ne dafa fase woon benn soxnaam boo xam ne dafa waccoon fekk ba mu koy wacc moom dafa newoon koo xamante ni nii ndaw sa daa nekkoon di gis ay mbaaxam ci jamono yi muy gis reegalam yi mbaaxam ci la ko fase sayyidina umar ibn al-Khattab alxalifatu thani radiyallahu anhu daal di dem wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di mer woolu ko ne ko demal nga digal ko ne ko lu tax mu koy mu koy fase fekk moom dafa nekk ci mbaa ci di gis ay réglam mbaaxam ndax loolu lislaam da ko doon tere léegi nag mu yonent bi alayhi salaatu wa salaam digal loolu Seydina Omar ne ko na ko delloowaat ba ni nga xamante ni nii ci lay gise mba ba mbaaxam yi di jee ba bu paree mu daal bu dee da koy fase mu daal di ko ci wàcc ci wacc goo xam ne nag mooy ba mu setee du ci joteeg moom ci cet ga ba pare di door ak koy fase loolu nag ñu ne kon lii loolu moo tax aaya bii nii wàcc noon mu ñu boroom ne ayyuhan nabiyyu yi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ida tallaqtumu nisaa mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam la woo waaye jullit ñi lay waxal ne ida tallaqtumu nisaa bu ngeen fasee wacc soxna yi fa talliquhunna li iddatihinna boo leen leen di wacc dee leen wacc mooy dee leen fase fekk ne dañoo amu nekkoon seen idda mooy ñu set ci laab goo xamante ne nii dañ cee laab te jotewu ngeen ceeg ñoom ci laab googu ngeen leen mën a fase mais bu dee ne dañoo nekk di gis mbaax lool lañu naan at talaaqul bid bid'ah yi mooy fase gi nga xam ne ci bidaa la tegu ndax suñu boroom tabaaraka wa ta'aala jàngalewul loolu le te yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi jàngalewul loolu le moo tax suñu boroom ne bu ngeen leen di wacc na ngeen bàyyi ci seen idda yi mooy ne na ngeen leen fase fekk ñoom dañoo laab comme ni ñu ko waxee te laab goo xam ne jotowu ngeen ci ñoom wa ahsul iddata taaye nag na ngeen takk nag mooy idda gi na ngeen koy jàpp idda yi ñu waxoon ki nga xam ne moom la ñuy fase jigéen gi ñuy fase daa am ay kaay comme ñu ko waxoon ñett yoo yële ki nga xam ne moom fekk na moom mu ngi gis mbaax am koo xam ne weesu na fu muy gise mbaax ak koo xamante ne nii moom toll fu muy gise mbaax yoo yëpp leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne wattaqullaha rabbakum te na ngeen ragal seen boroom bi nga xam ne bis boroom bi nga xam ne mooy seen boroom di allah rabbakum di seen boroom nii ma leen digal na ngeen ko doxe de laa tuxrijuhunna bu leen leen génn nag ci seen kër yi bu ngeen leen bu min na ci seen néeg yi walaa yaxrujna ñoom itam jigéen ña bu ñu génn illaa ndere ludul an yaatii nañu indi bi faahishatin ci njombuteef mubayyinatin boo xam ne bu leer la mu ne wa tilka mooy di xëyal yàlla yi mu teg sariya bi mu teg atte yi mu teg ne ko kenn jéggi di a def wala ngay jéggi lu raw li borom bi wa taala wax mu ne wa man yata'adda képp ku jalgati nag defel yi yàlla teg ne fii de defe leen nii te bu leen ko dépassé xam ne dafa ne sama yoon newu ci lu ma neex laay doxe wala li lu waa code civil bi wax laay doxe mais alquran wax sama yoon newu ci mu ne ki def lool dana xam ne faqat dëgg-dëgg zalama tooñ na nafsuhu boppam laa tadri li tax suñu boroom ne lii dinañ ci ñëw nañu wax baat yi ba pare mu ne laa tadri xamul la'alla allah yow nit ki xamoo la'alla allah ndax boroom bi tabaaraka wa taala yuhdithu ba'da dhalika mu xewal ginnaaw bi nga fasee san soxna si ta mu des ci kër gi suñu boroom daal di am loo xam ne lay doxal seen diggante xewal lu bees mooy nga gis ko soppaat ko ñu xalaataat ne ndax ah ndaw si ku baax la woon de moom itam mu xalaat bu dee ne meroo wa taxoon ngeen man ko jëlaat ndax lii li alxuraan bi wax mooy jigéen bu ñu ko fasee bu ko borom këram fasee moom amul droit génn kër gi comme ñun ni nga xam ne noonu la nekkee suñu aada loolu moom du alxuraan du diine du alxuraan du sariya de loolu ak wuteeg la alxuraan wax moom la alxuraan di wax fii moo tax am na ñoo xam ne sax amaana tey lañ koy dóor a dégg mooy jigéen bu ko boroom këram fasee tekkiwul na fase na ko nu jël ay bagage am dem ku góor gi mer sànni yi ci biti déedéet mooy day ci kër gi maadaama mooy ndax defe na ñett mooy bu dee daa fase benn yoon kooku day des ci kër gi ndax lan soxnaam la ba léegi moo tax liñ doon wax bii weesu daal di am solo léegi nag bu ñëwaatee ba idda bay gi di jeex bu dee idda bi mooy ki nga xam ne ñetti ñetti mbaax lay lay lay lay lay lay jàpp idda wala ñetti weer ñooñu bu ñetti weer yi jeexee takk nag. bu boobaa mooy nekkatul soxnaam waaye fekk jeexul soxnaam la ba léegi moo tax ci kër gi lay nekk looloo tax suñu borom ne yow ku góor ki bu ko génne bu ko fase ba pare génne ko sànni ay bagaasam déedéet ndax ci kër gi la war a def waaye walaa yaxruj na moom ndaw siit bu ñu ko fase mu mer ay mbokkam mer yaayam ak baayam ak nijaayam ak ñooñ mer ñëw jël bagage yi yóbbu suñu borom loolu la tere ne déedéet ndax soxnaam la ba léegi fii nii la war a toog ci kër gi ndax lool dafa am benn sagesse benn xikma benn benn benn xikma bu ci nekk loo xam ne ak xereñteef gu ne ci biir mooy lan mooy ne borom bi bu leen bu newee ci kër gi noonu amaana ku nekk ci ñoom xelaam ñëwaat bu mbir yi bu tension bi dalee seen xel ñëwaat ñu daal di nekkaat andaan ndax soxnaam la ba léegi loolu moo tax loolu nag la suñu borom mooy ñun li ñu niin loolu noonu nag la alxuraan tere moo tax mu ne bu leen leen ñoom bu ñu génn wala na yéen bu ngeen leen génne yéen jëkkër yi nit buyutihinna ci seen kër yi askana leen néegi kër an yatiina bi faahishatin mubayyina ndul ñu indi njombuteef gu rëy mooy ñu nekk ci kër gi nag mooy bu dee na jigéen boo xam ne moom defam ci kër gi ko xam na ne fase nañ ko mu meree soxna ba boroom këram xam na ne iddaam jeexagul waaye bëggu fee toog léegi nan lay def ngir génn mu leen di mu koy lor ci ay kàddu di lor ay waajuram di lor doom ya fa ne ku ñëw mu wax la wax ju ñaaw bëggul kenn ku ñëw rek noonu lay nekk mu ne waa bu dee loolu nag moom génne leen leen ko wala boog mu def loo nag man naa génn waaye bu dul lii rek ci kër yi lañu ñu war a toog de mu ne naa jalo balagna ajalahunna bu dee nag jigéen ñooñu daal di nañuy di jege si nag mooy seen idda yi di waaj a jeex mooy loolu balax na fii tekkiwul mu ñëw ba jote ka ndax bu jotee idda ba jeex ñetti mbaax ya wala ñetti weeree ci ko dul gis mbaax wala koo xamante ne weesu na fu muy gisee mbaax bu boobaa moom mooy bu weesoo jeex na mooy fa idaa na bu ñuy seen idda ba di jeex fa ajalahunna mooy seen idda fa amsikuhunna bu ngeen leen bëggee téewaat muy de ñuy des di nekk seeni soxna di des di nekk seen soxna ba léegi man ngeen leen a téye bi ma'rufin ci njekk aw wala boog faariquhunna ngeen tàqale ko moom mooy bàyyi ba idda bi jeex ngeen bàyyi ko nag mu dem bi ma'rufin waaye ci njekk tamit de wa ashhidu zaway adlin minkum lii lépp nag lu ngeen ci def mooy na ngeen ko seedeloo ay ñoo xam ne ñaar ñoo xamante ni nii way maandu lañ bokk ci yéen wa aqimu shahadata lillah te na ngeen taxawal li nga xam ne mooy seede gi ngeen di seede na borom bi kese tax de zalikum lii de yu'azu yu'azu bihi moom lay waare moom la leen borom bi di waare man di waare kan man képp koo xam